ci nettali xare boobale di al ak al ci tënk kon gisoon nañu ci jataay bi weesu ñëwoon nañ li nga xam ne yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ak saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum ñu ngi tabax li nga xamante ne mooy mooy mooy ñu ngi gas bi nga xamante ne mooy kàmb ki mbalka mu réy mi ngir bu ko defee ñu def ñu nit ñi noon yi bu ñëwee waa Quraysh ak waa Ghatafan ak gaayoo yële seen ahaabish buñ ñëwee ak seen noon yi ñiñ àndal duñ mën a agsi ci Medinatul Munawwara comme que Medinatul Munawwara ay montagne da koo wër benn côté bi côté bi nga xam ne foofu lañ mën a jaare foofu lañ doon gas canal bi gisoon nañ biñ koy gas li yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax tey nag ñu waroon a gis ni nga xam ne mooy yenn yu fa xew comme ni nga xam ne el imaam ibn Isa ak ñeneen daal dinañ koy soloo comme li nga xam ne ay ay ay xar baax ay mu'jizaat loo xamante ne nii yu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wane foofale comme ni nga xam ne moom la Bashir ki nga xam ne am Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma moom taalibe la woon gone la woon ci saxaaba yi waaye baayam di Bashir it saxaaba la woon moom moo solo moo xadiis bu siw bi rek al al xalaalu bayyinun wal xaraamu bayyinun an Nu'man nii moo ko soloo li dagan dafa leer li xaraam dafa leer mu ne keroog sama yaay da koo kii da bint Rawaha da ko woo daal di koy wax ne ko kaay ah sa baay kat mooy liggéey ba metti na kaay nga yóbbul sa baay muy Bashir nga yóbbul ko li mu lekk ak ki nga xamante ne nii mooy sa baay te di Abdallah ibn Rawaha jëlal tàndarma yi nga yóbbul leen defal ko ko ci benn ëmb bu ndaw nee na bi may dem yonent bi yi salaatu salaam ma romb yonent bi alayhi salaatu salaam fekk ñu ngiy liggéey euh, kanaal bi di gas li nga xam ne mooy mooy mooy mbalka mi léegi nag yonent bi yi salaatu wassalaam ne ma kaay ne ma ne ma ñëwal foo jëm mu ne ko man de ay tàndarma yi laa yor ngir jox ko sama yaay ma wax ma jox ko sama baay ak sama sama sama baay tex ak sama kii sama sama nijaay voilà nijaayam na parce que <laughs> Abdallah ibn Rawaha <laughs> la voilà <laughs> léegi nag nee na ngir ñu daal di moo wax ma indil leen ko ngir ñu man koo mos daal yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ne ko indil daal di jël benn laltu daal di teg daal di kiy teg tàndarma yu tuuti yi def ci lépp daal di woo nit ñi. ne leen ñëw leen aywa ñëw leen ngeen lekk nag bismillah ku ñëw nag na wax bismillah ñuy lekk noonu lañu lekk daal di ñëw ñépp lekk ci ba suur te dara xewul mooy ne mbir mi mel ni dara wo daal di ko ciy soppeeku loolu benn la Seydina Jaabir ibn Abdillah comme ni ko ñoom al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi nettalee mooy dafa ñëw ak ñoom imaam ibn nee na benn bés mooy dañoo ñëw di di di gas kàmb gi mooy nekk ci liggéey bi yonent bi aleyhi salaatu salaam am benn xeer bu rëy taxaw suñu kanam yonent bi aleyhi salaatu na ko noon Seydina Salmaan al Farisi radiyallahu anhu yi jëlee nañ ko ci moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di jël gaa yi dañ doon gas di gas di gas ba agsi benn foo xamante ni nag ah dirikat mooy gandoo xeer kudd ya bu rëy moo taxaw ci seen kanam léegi nag gars yi ne ah waaw lii de problème la ñu dóor dóor affaire yi yënguwul ngan di xeer yooyu ngan damaa xeer yooyu la ñu woo yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne leen inni nazil mu ne leen baax na damay wàcc daal di jël kii bi fas bi mooy sémmiñ bi kii bi ñuy dóor bi mu ko dóoree benn lu dóor affaire bi ne rajax benn côté bi xar ba mbir mi daal di leer léegi nag mu jëlaat beneen bi dóor mooy affaire bi mokk mu dóoraat beneen dóor léegi bu dóoree ne allahu akbar on tiitu mafatih sham bi mu njëkkee dóor affaire bi daal dina rajax mu ne allahu akbar yonent mi alayhi salaam bu ma a kontaan wala ñu gis leen yéem allahu akbar lañ doon wax pas ñun comme ni ay jaaf jaajëfa tey ay kii yoo jaaf hoo tëb dal fii déedéet ñoom doonuñu woon def allahu akbar lañ doon wax même bu dee léegi moom yàlla xam doy na wal iyaadu billah léegi mu ne jox nañ ma li nga xam ne mooy caabi Sham Sham borom bi jox na ko teg na ko sama loxo mu dóoraat beneen mu mu xaraat Euh, xeer bi xalaat daal di toj tasaaroo benn côté bi mu ne allahu akbar utiitu mafaatiha kisra jox nañ ma caabi ya nga xam ne mooy dëkku kisra ba muy perse yi nga xam ne ñoo ëppoon doole ñook ñook byzantin yi tax yooyu mu ne jox nañ ma ñooñu mu dóoraat beneen ne allahu akbar utiitu mafaatiha li yaman xam nga Sham falaw byzantin yi ne woon foofale waaye mooy l'empire romain byzantin bi mu ne jox nañ ma li nga xam ne beneen bu mujj bi nga xam ne ci la xeer bi mokke nag jox nañ ma li nga xam ne mooy caabi yaman te lool xadiis yu am na xadiis yu bari yu ko leeral bi yonent bi alayhi salaam di wax ci sax imaamul Buxaari yi ne bokk na ci li ko boroom bi defal mooy yim ko yim ko jagleel te defalu ko yeneen yonent yi alayhimu salaam mu ne jox nañ ma mafaatiixa al kunuuzul ard mooy euh, suuf si trésor suuf si ak suuf si ci boppam dañ ma koo jox comme li mu wax ne yonent bi alayhi saam ne moom boromam da ko lemal suuf si wan ko ko tam sama sama nguuru xeet gi mooy sama xeet l'islam dina féet dina àgg fépp li nga xam ne moom la ma borom bi lemal ci suuf si wan ma ko te nee na soow soow yeeg tenku yépp lañ ma lemal wan ma ko léegi loolu mu nekk loo xam ne lu xew la bi nga amee ne nag loolu am na léegi jullit ñi kontaan ndax jàpp ne hii kon mooy ñun ñu ngi fii yéefar yi ñëw nar ñoo nar ñoo faagaagal si ñuy liggéey lii nii waaye yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñuy dig ne waxuñu la ñii waa Quraysh ñii ak waa Ghatafaan ñii duñu dara mooy ñooñu taxul ñuy wax mais gis nga ñi ëppoon doole mu ngi mel ni tey jii nga newoon ca àllu Bawol ba am ñu la fa fekk nar laa faat yéen ngeen di xool nan la ñuy def rëcc léegi ka ka ka nga xam ne moo leen jiite naan leen dinañ leen jox jox nañ ma li nga xam ne mooy caabi Washington mooy États-Unis ñoo koy diriger ji waaye gis nga Moscou fële chinois yi Pékin yooyu yëpp ñoo koy diriger ji loolu la meloon naa ah. moo tax naa féq yi bañ déggee loolu gaa yi ne moom kii dafa dof wala lan wala iyaazu billaah yonent bi alayhi salaatu salaam nan way yonent bi alayhi salaatu kii nan la ñu mën a diggee nii ñun kenn ci ñun mu ngi nii tiit ba amul fenn fu ñu mën a dem ñu ngi tiit nii ndax gaa yi ñu ñëw yoon noon yi kenn ci ñun sax ñewewul mooy bi bi xare bi naree commencé nag gaa yi ñëw taxaw ci kanam xandax bi nga dégg yenn naafiq yi naan wayow ñun ñu ngi nii kenn ci ñun amul sax fitu génn dem dem dem dem dem dem ci dem ci àll bi ngir faj du aajay doomu aadamaam ndax ragal mu ñuy dig ay ay ay trésor naan ñu ñooy jël caabi Kisra ak yooyu ah xam ngeen ne yàlla ak yonentam bi daal li ñu doon dig nekkul lu dul ay wori neen xam nga loolu mooy waxi naafiq dëgg léegi nag bi mu demee noonu mu metti naa Jaabir bu ñëwee ci liñ doon radiyallahu anhu ci xar baax yi fa yonent mi alayhi salaatu salaam wane nee na Seydina Jaabir nee na ma gis yonent mi alayhi salaatu salaam keroog dafa dafa mooy ci liggéey bi daf cee bokkoon toogul na ne après naan gars yi maa ngi leen di ñaanal déedéet da ñëw di dóor ci teel yeeg yëpp gis nañ moo doon toj affaire yi. te nee na dafa takk dafa gas ba maa ngi gis yaram bi mooy lépp poussière dafa poussière poussière mu ne te dafa bari woon karaw moo yonent mi alayhi salaatu salaam ci biir bi ay xeer ndax xiif la takkoon ci biir bi ay xeer la ci teg takk ko ngir bañ a daanu noonu lañ doon def loolu yonent mi alayhi salaam dund na ko ba pare Seydina Jaabir nee na ma gisee loolu affaire bi mu ñeewantal ma lool ma dem ma yoxosu ndànk ne ko yonent mi alayhi may ma ma dem ca kër ga mu ne ko demal gis ko benn as as as as mbëy su ndaw mu ne ko as mbëy quoi mu ne ko maa mu ne ko damaa bëggoon nag mooy yonent mi alayhi salaam ni ma ko gisee wax dëgg jaaduwul mooy xiif na bay takk ci biir bi ay xeer ngir baña a daanu léegi nag li may def damaa bëgg nañu ko faat nañu ko rendi bu ko defee li ñu dese fii ci euh, euh, mooñ li ñu mooñ ay araw ak yooyu nga defar ko ñu togg nga togg ko bu ko defee ma woo ko moom ak benn nit wala ñaar ñu ñëw bu ko defee man cee lekk nee na soxna si waajal ko nee na ma ñëw ne yonent bi alayhi salaam ne ko kat dañoo defaroon benn lekk bu ndaw ngir bëggoon nga ñëw yonent bi alayhi salaam laaj ko ne ko lan la mu wax ko ko mu ne ko ah lool de barke bi loolu lu baax la insha allah woo ñëpp ne gaa yi ñëw leen rek Seydina Jaabir nee na ma tiit bi mu woowee ne waa Xandaq bi ñi fiy liggéey te ay mbooloo yu bari lañu ñëw leen Jaabir moo ñu moo ñu invité léegi sëy naa Jaabir ne damaa tiit ba damaa jiitu dem wax sama soxna na ko yii na ko gàcce dinañu dal de mu ne ko lu xew mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de gis nga ay centaine day centaine de personnes la woo waaw la woo ay mille ndax gaa yi keroog ñu paree xare bi ñuy xare ñoom 3000 lañu waaye léegi mooy kon ñooñu xam nga ne kon ay milliers lañu bi nga xam ne ñoo koy gas yonent ma lay saa saam ne ñépp aywa ñëw leen ñëw leen jaabira ñu woo gaa yi ñëw naa jaabir da wax ko soxnaam si mu ne ko est ce que yaa leen ko woo mu ne ko déedéet yonent ma lay saaf moo leen woo ne ko kon moom xam na li tax muy def nee na mu daal di may teggil moom soxna si bi ma waxee lool waaye tiis gu rëy gu mën a roon ma ne moom daal moo ma teggil coono googu mooy yonent ma lay saaf saaf comme que moo leen woo mbiram la ñu ñëw daal ci gàttal yonent ma lay saaf saaf cin bi mu ne soxna si bul teggi cin bi bàyyi ko noonu may servir mu toog di servir ku ñëw lekk waxal bismillah gaay bi lekk ba mu jeex te affaire bi mel ni lu gën a bari mu ne Seydina mu ne soxna say soxnaay jaabir bi radiyallahu anha ne ko lekk leen après yéen ngeen lekk yéen ñi des te ngeen te ngeen te waa koo ci mën a jox na nga ko jox ndax nit ñi dañoo ñàkk dañoo nekk ci jamonoy tolof tolof loolu it xew na fa keroog